bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin maa ngi nuyu bokki jullit yépp maa ngi ndokkeel ñépp maa ngi saar ñépp maa ngi dollee sama cant ak sama ndokkeel ci muassasa bi seen taxawaay seen jëf ak seen yéene la waxoon ci tàmbali ba dama koy répété waat dama waxoon ne dafa am ñaar yoo xam ne nji dañ koo am te xajab ju kenn waaye alwafa moom xajal na ci nit ñaar yoo mooy temps ak alal xam nga ne jotaay yi temps bari la jël organisation bi itam xaalis bu bari ciy dem kon lañ lépp am yam na ko seen bopp yéen da ngeen ko am bokk ak nit ñi kon loolu ñu ci sant bu baax a baax a baax sëñ bii dëgg naa waxtaanam waxtaanam solo ci diine waxtaan sam ci ci xam dafa mel ne mbirum boo koy xool mbirum sëñ Tuubaa hasard da ci amul waxtu wu nekk lañ war a def ci yoon bi danaa yebal koo def dafa joxe misaal rek ci sëñ Abdoulaye Mbacke bu ñëwee nekk xalifa fekk dëkk bi am nu mel ci ñàkk a dëppoo ak sharia da ko war a xas ba mu set dañ fa doon def te dina nangu ko moom mu aaye ko bi muy aaye tux cigarette ci Touba ñu bari dañ ko dañ ko doon contesté ba ci tubaab bi waaye dem nañ ba xam ne léegi ndekk la mu doon aaye ñëpp fekk nañ ko ci ba demee ci réew tugal yi mboolem jataay wala barab boo xam ne nit dafay daje nangatuñ ko fa dox mboolem moo xam gaar la moo xam aéroport la moo xam lu mu xam vol intérieur moo ne ne ci na kon dëkk bi loolu la aajo woon sëñ Tuubaa yëpp la si mu ñëw na tooy ko saxal fa dëkk bi sëriñ Saaliw ñëwee moom dem na si ko yebal xamal Saaliw ne leen liggéey dafa jot te ñëpp a ko war a def amul ku sant nii amul ku na liggéey ñëpp la war gëmul nu nii ñu liggéey sa sa galal ñu liggéey boo ma saa dem xel koom dangay ngay yëmu ci yàlla waaye yëmu ci sëñ bi da nga dee gone gone mbàkki mbàkki xam ko xàmmee ak tonga mbir mu rëy nga ba la sëñ bi boolee ay taali bi ñu lay liggéeyal te mosoo def la ñuy def doo xam seen wala doo xam seen coon waaye ku ma saa dem xel ko ma gis tool lañ fa jànku rek ñi la yàlla boo jox ñu lay liggéeyal da nga fa teg loolu daa mel ni moom moom la suñu tubaab ko nit ñi bi sëñ si duma li ma ci gën a ràññee ci ne jot na mu def ko te moom moo ko mënoon def mooy tëj gi mu tëj armée armée Tuubaa dafa mel ne suñu la ko tegoon ne ko jotee yaay mu tëj ko te muy liggéey bu am solo su mu ne nafsul maqaadira dañ ko aaye ci diine suul sulli kuñ suul kooku diine du ko aaye te armeel yi am na jamono tollu temps yoo xam ne foo su nit ñi dafa rek si ñëw tëj kon mission am loolu la jëppoon solo mooy loolu mooy loolu si Muntaxa mi yàlla na fi yàgg daa mel si si bi ko yebal na ko nag xel yi ñor na développement tàmbali na comme comme commencé na dugg ci réew mi fexeel bi nit ñi xam wala indi sasu sasu fexe rek ba dong yi xam muy xam-xam loolu war na tax ñëpp war a laxasaayu jàppale ko liggéey liggéey boobee tey ba bu dalal ci ginnaaw dañuy gis ne Serigne Touba bi ñu ko tuumaalee ne ko da ngay fiyaat dangay ngay xeex jiyaat moom mi mut mi mut mi mut loolu dafa ne wax ngeen dëgg damay xeex damay def jiyaat waaye nag da ngeen a juum ndax ngan nay ngeen foog de moom laay moom laay bu xeer yéen man yoruma yooyu ngan xam-xam ak ragal yàlla laa yor suñu ngan ku jihaad ci Sëriñ Tuubaa ju wajee nag ku ci bëgg a bokk faw nga yor ngànnaay bu ñu am nga xam nit ki bu rekkee dafa déclaré guerre nga ñëw nu ko dama lay jàpp ci gert te yoroo ngànnaay lam yor demal danga ko sot kon ku bëgg bokk ngir Sëriñ Tuubaa bi rek faaw nga xam te ñu bàyyi xel ci ne guerre bi du jeex ba dina tukki ignorance ak réer du fi jóge ak mbon du fi jóge kon guerre bi day continuer kon murid war na loxo saayuwaat fabuwaat fexee xam ndax xam jot si mbir ñu ñor ko suñu bopp suñ bi dafa waxoon ne wax nañ suñ bi dafa waxoon ne réew mi tubaab bi weex yoo yor ba jóge fi bu fi jógee nafiq yor ko jógee sama ñoon yor ko kon mu leen neex ginnaaw suñu waxoon na loolu nag waajal ko doo jox ndax nit mënut yow mënut yitul mu xam kon xam-xam dafa toll dafa jot ñu war ko war ñu war ko war ko seet kon lii moo tax sëñ Muntaxa soññ mbal taalibe yi ñu jóg jëm ci xam-xam may dellu rek encore ne lii ngeen def tey fii ci jataay bi feeñ lu feeñal xam-xam la seetlu leen ba ngeen tàmbalee daj yi ba léegi ay at la mën a jàppal fa ba def ko damay jàpp ne man li fi jàpp xam-xam lépp bu ñu ko boloon mën na nekk ma naan nekk bibliothèque mën na nekk bibliothèque li fi jàpp xam-xam yépp lañ fi def mu benn domaine bu ñu bàyyi donc gëstu nañ te ka gën a xam ka ko xam lool moo ko gëstu kon lii bibliothèque la ci ku bëgg gëstu bëgg xam-xam ñaar baat marjax la parce que ñi nga xam ne ñoo fi jaar tey lañ doon gëstu comme sëñ bi léegi lu mu xam la fii ba fii ba maa ngi wax ci kanam ku ci am loo bëgg xam wala loo bëgg a leer bu jox ko waaw Al Wafa dañ koy jox numéro mu woote jot ko mu wax li leer ko la mu bëgg xam ci ci lu ko lan ci mbir moom kon ñu ngi dellu sant alwafa ci taxawaay bi waxoon naa leen na leen waxtu wi bakkan di gën a bëgg ko noppalu bakkan di gën a bëgg a noppalu waxtu waxtu woo gën liggéey seen borom mooy takku seen takku seen i ñëpp ay sonn ñëpp seen énergie jeex ngeen taxaw di jëmbatal yàlla li mu bëgg loolu liggéey bu rëy weer yi ko ko defal defal lu baax ci ngeen koy def mooy weeru wu ne la suñu borom bëgg lu baax bëgg ñu def baax waaye weeru koor ci raw waxtu bu nekk la suñu borom di gën a jég nit ñi jullit yi waaye weeru koor ci buñ gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yonent bi nee na xetu gi mu ne koor moo dàqal misk suñu borom loolu muy wund muy tekki mooy suñu borom dafay ñooxu jullit ñi ba seen xet gi mu gémmiñ di ko kon waxtu wala suñu borom jege jin jullit ñi waaye weeru koor caram kon tànn gi mu ko tànn tànn tànn mu ko tànn du ko organisé du wu ne la suñu borom jàppale jullit ñi waaye weeru koor ndax badar ci weeru koor la am fatu makk weeru koor la woon Israël ak bi ba xeex ñu libéré Sinaa weeru koor la woon kon waxtu bu nekk la si borom bi jàpp na julli waaye weeru koor ca kon tànn gën ko tànn du asa kon daal seen bi ñu leen di saññ di leen sant leen leen leen sakku ci yéen ñu fedd yow seen laxasaay yéen da nga liggéey liggéey yàlla nangu ko ndax bu yàlla mu doo ak si fii di ngeen gën a góorgóorlu baax a baax a baax fedd yow seen laxasaay waajal ëllëg waajal waajal déwén mu gën a jëm ci kanam ñu ngi sant ñëpp ñu ngi baalu ñëpp baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ndax moom mën nañoo wax ne ci muassasa bi la bokk ndax moom la dénk lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu culture la te tamit da ko doxee waxee ko koy ñu ñaan yàlla guddal sa fan te kattanal la ba li nga yéene liggéey ci ëttu bërëm daal moxtu bi nga àggale ko sa ñor xamante ñu sant mbokk yi nga xamante ne ñoom ñëpp ñi ngi doon ànd ak ñun jataay yi waaye nag tey ñu déplacé wu ñëw ngir feeñal seen yéene ci jataay bi tamit ci njiitul sous-préfet Mouhamadou xam ne moom jotaay yëpp ñi nga ànd ak moom waaye nag tey dafa déplacé wu ñëw mbokk ak ñun jotaay bi ak médecin chef bu district bi muy docteur Ndiaye moom si mu ñëw ànd ak ñun jotaay bi ak waa daairatu xulatul ayni bu Serigne Souhaïbou ak Serigne Souhaïbou Mbacké ci Abo Mbacké ak Serigne Amsatou Diakhaté ak Serigne Lamine Touré ñoom tamit ñu déplacé wu jóge Touba ñëw bokk ñun jotaay bi waaye nag mu assasatul wafa bu Daaru Manaan bu Alaaji Maam Cerno tamit ñoom tamit ñu déplacé wu tey ñëw bokk ñu jataay bi ci njiitul Serigne Mouhidine mu ànd ak Serigne Mouhamadou Mbacké mu jóge woon Kumba Kajoor kon ak mbokk yépp yi nga xamante ne ñëw nañu ngir feeñal seen liggéey ci yéene bi ngir feeñal seen seen yéene ci liggéey bi ñoom ñëpp yàlla na yàlla fay lu kaw seen jot kon xam naa ne dañuy jox sëñ Mouhamed rek ay kaddu yu sant yu gàtt rek su ko defee ñu jox Serigne Bassirou Mbacké mu sëñ Abdou Khoudoss mu yëkkati kàddu yi sëñ Abbas ñaanal mbooloo mi su ko defee ñu tënk foofu liggéey bi incha allah ba déwén rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di ci jiital kilifa yi di jégalu ci kàddu yi ci turu mu assasatul bi nga xam ne moo doon taxawal yëngatu yi mooy jottali kàddu yi cant ci képp koo xam ne àndoon nañu ak yow liggéey bi niñ ko baaxoo defee bi koor gi jubsee ak bu dul koor gi waajaloon nañ lu jëm ci ay thèmes yu am solo niñ ko baaxoo defee at mu jot thèmes yoo xam ne yu ubbiku la ci wàllu yépp yépp lu jëm ci dundu nit ki jëm ci wàllu diine ak ci wàllu wépp soxal dundu doomu aadama rek tànn nañ ci ay thèmes woo ay boroom xam-xam ngir ñu traiteel ñu ko lu mel ne wàllu diine am nañ thèmes yoo xam ne jëmoon na ci wàllu koor ak tuub ak yeneen yoo xam ne lépp ci wàllu diine la jëm am nañ thème yoo xam ne thème boo xam ne ci wàllu politique la jëmoon waxtaane nañ ko muy politique bu biir réew mi politique bu bitim réew lu jëm ci mbirum Palestine ak relation internationale bi réew yi diine yi am ak réewi lislaam yi am ak yeneen réew yi wàllu social tamit waxtaane nañ ko fi lu jëm ci yàqu-yàqu jikko yi ak lu mel ne code de la famille yooyu yëpp mu asafa bi jëloon na ci ay thème woo ay borom xam-xam ñu ko lu jëm ci mbirum cosaan tamit waxtaane nañ ko fi lu jëm ci wàllu taarix histoire waxtaane nañ ko fi mel na histoire wu nit ñu ñuul ñi ni ko Cheikh Anta Diop gisee ak rôle bi nga xam ne sëriñ si joué nañ ko ci jàmmaarloo ak tubaab yi ñëwoon ngir noot réew mi yooyu yëpp waxtaane nañ ko fi waxtaane nañ fi tam boo xam ne sax xam naa ne bariwut xëy na fu ñu ko waxtaaneegul mooy dee dekki waxtaane nañ ko fi muy tem bu am solo waxtaane nañ lu jëm ci wàllu xarala yu bees yi ak li nga xam ne moom la ci lislaam war a indi comme solution waxtaane nañu mbirum tasawuf waxtaan nañ ci économie waxtaan nañ ci astronomie yooyu yëpp mu asasa bi waxtaan na ci loolu nag fi lay jaare di jottali kàddu yi cant jëm ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ngir ñu defal ñu waxtaan yi te ñoom ñëpp jóge ci barab yu facantikoo yu sori bàyyi seeni yitte ak xataayu koor gi ñëw ngir ànd ak ñun jataay yi nga xam ne lu taxawal lislaam ak lu baaxal dundu nit rek moo ko tax a jóg kon mi ngi ameel ak cant mbooleem ñi nga xam ne ñooy waxtaankat yi di leen ñaanal yàlla mu nangul leen jéego yi ñu seq ba egsi fii muassasa bi mi ngi sant tamit ñi nga xam ne ñooy liggéey ci biir kuréel gi te ba koor gi tàmbalee ak la ko jiitu yëpp ñu bàyyi seen yitte amuñu benn waxtu lu lépp ñu jox ko waxtu muassasa bi ci commission yi yi nga xam ne ñoo tënk muassasa bi yëpp muy lijaan yi mel na saqaafiya ak maliya tanzimiya i'lam ya adawaat xasida mboolem lijaan yi nga xam ne yooyu yëpp ba koor gi tàmbalee ba tey seen yitte yëpp lañ bàyyi ngir lu jagal liggéey bi mu assasa sabi mu ngi leen beral ak cant mi ngi beral ak cant it mbooleem ñi nga xam ne dañ daan bàyyi seen itte ñëw di teew ci jataay bi mi ngi leen di beral ak cant mu assasa bi mi ngi sant it mbooleem kër yi tasukaayu xibaar yi nga xam ne daan nañu jàllaleel waxtaan wi te mu yaatu lool buñ ci limee rek yenn yi xam naa danañ mën a yóbbaale yi ci des lu mel ne Touba Vision daan na ko def en direct alxadimia Sénégal daara ji vision Cheikh Ibra Fall Touba Monde xasida online Cheikh Ibra Fall point comme daan na ko jàllale ginnaaw bi Timis Actu daan na ko def direct Maqaama TV Touba TV it ñu ngi leen di sant beral ak cant bu baax ci taxawaay bi ndax saa yu waxtaan wi jàllee daan nañ ko jàllale réseau yi nekk Daaru Muxti ñu ngi leen di beral ak cant ñoom it daan nañ am taxawaay bu rafet ci liggéey bi mbooleem rajo yi nekk ci diggante Touba ak Daaru lu mel ne Daaru Mooti FM direct la daan def waxtaan wi Ñaaxeen FM Mubaarak FM bu Jurbel Kaddu Kajoor Ngaay Ngaay FM Nasru FM Kébémer ak mbooleem rajo yi nekk Touba xatu waxtu wi daa tax duñ mën a lim yépp di ci beral ak cant Bawol Média nga xam ne fu mu toll bis bu set direct la ko daan def leer gi FM moom it daan na ko def bu nekk Louga daan na daan na jàllale waxtaan wi ak mbooleem ñi nga xam ne dañu daan topp ci groupe WhatsApp yi ci Facebook ak YouTube ak groupe yi nga xam ne waxtaan muassasatul Wafa moo ko taxawaloon yooyu yëpp ñu ngi ñu ngi leen di muassasa bi amel na lu cant di sant it mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ak nuñ ci mën a jàppe rek moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew lu ci waay mën a jàppe moo xam ci wàllu alal la wàllu xel wàllu matériel ak lu mën a doon rek muassasa bi amel na la cant di leeral na nag muassasa bi mbooleem li nga xam ne moom lañ fi jot a waxtaane lépp loo xam ne waaye dégg na ko ci na xam ne muassasa bi lu baax rek la ci jublu woon képp koo xam ne dégg nga ci leneen lu wuuteeg loolu rek na xam ne wuute na ak yéen ay muassasa sabi di leeral na it muassasa bi dara maanaam du loo xam ne ab dëkk moo ko moom wala muy yam ci ñenn ubbil na buntam daal ñépp képp koo xam ne lu baax la tax a jóg ak tasaare am njàngale ak lépp luy baaxal dunduk doomu aadama looloo waral waxtaankat yi buñ koy tànn duñ ci am xaj yi ci kii fii la bokk ak fële la bokk fu koo ci xam ne sa xam-xam jàpp nañ ne mën nga koo jariñe nit ñi rek dañ lay woo fii ngir nga defal ñu conference kon daal ñu ngi sant ñëpp ndax xataayu waxtu yi di jégalu bu baax ci kàddu yi. rabbana la tuaxisna in nasina wa axtana asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu mbooleem ñi tew ci jataay bi ak képp koo xam ne yaa ngi koy teewlu di leen jot li kàdd yu bàyyikoo ci sëriñ bi sëriñ Abbas moom mi di xalifatu Cheikh Ibrahim boroom Darou Mouhty te xam ne liggéey bi moom lañ koy defal ndax yëkkati ak wane liggéeyu borom Darou Mouhty ci toolu sëriñ Touba la te mooy wàll yu nga xam ne daana ko dunde ci wetu sëriñ Touba te du kenn umpo di leen sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen taxawal liggéey bi te yàgg koo taxawee di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi ko ànd ak Serigne Abdou Samad moom Serigne ma daw Ball ak mboolem ñi ñu bokkal boroom borom Darou Moukhty te dara rawu leen ci liggéey bi bi ngeen ko tàmbalee ba léegi te xam ne loolu itam kenn ku nekk sa bopp nga ko defal waaye itam nañu xam ne euh, sëriñ bi lañu ko defal di leen wax rek li nga xam ne boo jàngee Wadduha ba ba ngay àgg ci fa inna ma'al usri yusra sunu borom lépp loo xam ne da ko loon jagleeloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam may ko ko boo ko jàngee ba agsi ci fa inna ma'al usri yusra moo di lii lépp defal naa la ko lii lépp am nga ko ci lu baax lii lépp fegal naa la ko waaye nag jafe-jafe du ñakk waaye lan yaxlibal yusrayni xusrun wahidun moo di ne jafe-jafe dina am waaye yomb-yomb yi mooy ëpp ba ngeen tàmbalee ba nëgë ni lu nekk dañ ngeen ko waaye ni ngeen xam ne li ngeen di def lu baax rek moom lay jur te lu baax rek la leen di jural jafe-jafe bu nekk it eh, waxtu wu nekk yomb lay jur na fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra waaye fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab li ngay def lépp nag waxtu woo ci noppee rek xamal ne noppi nga ci te yàlla rek moo taxoon nga di ko def waaye nanga nga dal te yàlla rek tax kon yéen waaye daal di waajalaat ëllëg wa ila rabbika farxab loolu mooy li nga xam ne mooy yóbbal bi nga xam ne moom la sëriñ bi jox Al Wafa ñu xam ne li jàll lépp rafet na lu ci nuru lu jafe-jafe xam leen ne lu baax rek lay jur lu yomb rek lay jur ndax fa inna ma'al yusri yusra inna ma'al yusri yusra lan yaxliba al yusrayni usrun waahidun te loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu war a dund tam ci yaakaar bu baax di fàttali rek ne euh, li teew mooy ëllëg lañu ñu war a jàpp ne ci nun ni ñu umee koor suba weer wi war naa xëy am na ñu jàpp weer wi xëy na tey mu bokk ci li ñu war a dund ñu xam ne weer bu fekkee ne xëy na ëllëg ci li ñu jàpp nun nañu xam ne kon dinañ ko mën a séntu bu baax ci bu fekkee ne ñaar fukk la ñuy la ñuy la ñuy xool ñun ci talaata ji su fekkee ne ni ko ñenn ñuy jàppe ne war naa xëy tey kayit nañ jàpp ne ñoom itam talaata jooju dana war a nekk seen séntu bu mujj loolu lépp nag séntu bu nga xam ne mooy séntu mooy xëyteel yi da cee am solo ñu di ko bàyyi xel defe naa ne am na ku ko wax ci waxtaan yi fii li jot a jàll ci ci ci fan yi jiitu woon waaye loolu dafa bokk ci li ñu war a mën a bàyyi xel bu baax ndax dafa bokk ci dund gi dundinu diine ji loo xam ne ñu bare bari dañ ci faral di indi ay jafe-jafe kon nañu xam ne talaata ji mën na nekk séentuwaay bu baax a baax ci kaw ñu jàpp ne dina xëy suba ak ñi nga xam ne dina jàpp dañu jàpp ne xëy na tey ndax weer bu fekkee ne dafa xëy tey ne leer ne bu xëyee ci ñaar fukk ak juróom juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñett rek lay lay lay doon bu fekkee ne ñaar fukk ak juróom-ñett la ne la leer ne fanweer yi day mat loolu bu boobaa dañuy daje foofu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax loolu yi dañoo bokk ci li ñu war a mottali ci liste sant gi daal mooy loolu ak gërëm li xam leen ni itam nag pousse bi nga xam ne moom la Serigne Touba doon liggéeyee jox ko borom moo ti mu jaar ci mag ñi ba agsi ci sunuy loxo yéen a ngi ceeg pousse boo xam ne yéen a ngi ko téye bu baa a baax téye leen ko nag te bu mu rot mukk ndax Euh, gunge moom àgg du ca baax waaye nag bu fekkee ne jaarale nañu leen fi ñu leen war a jaarale ngeen nangu faa jaar te nekk fa it sant yàlla rek mooy li ci war te ñi ngi leen ciy sant di leen gërëm ci turu sëriñ bi te xam ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy li am solo te jamono toll foo xam ne diine ji toll foo xam ne tarixa bi toll foo xam ne soxla na ñu mel ne yéen soxla na ñu waxtaan yu mel ne yi ñu fi jot a dégg ci fan yépp ndax aajo woo a am na ku ko wax démb defe naa Moustapha Sylla moo ko wax démb su fekkee ne du woon ne ñenn ñi dañoo dem ba di toog ci ay débat ci télévision yeeg ci yeneen yi kon du du jar tontu waaye nag jar na tontu ndax génne nañ ko ndegam génne nañ ko nag nañ leen wan ne leen am nañ ñoo xam ne mën nañu lu man lu raw li ngeen am te dañoo neewoon ak yar ak i teg teggin moo leen ko teeloo waaye nag dóor moom fañ la dóoree fa ngay fayoo kon nag jaadoo na fi ñu toll kenn ku nekk la nga xam ci lépp loo xam ne luy taxawal diina ji la ak liggéey sëriñ bi nga wane ko te yéen a ngi ci yal na leen ci yàlla saxal baril ci seen i kem di sant sëriñ Abdou Samad ak mboole mbokk yi ñu bokkal ànd liggéey bi daan ko ànd ak yéen di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci wax ju solo ji nga xam ne moom la tënk te yëkkati ko ci turu Serigne Abbas bi nga xamante ne moo fi toog toog toogaayu borom daal moo tey te moom tamit mën ñoo la wax ne liggéey bi biñ ko tàmbalee ba léegi ñoo moom ñoo ko ànd ndax saa su nekk mi ngi ñuy topp di xam tamit li nga xamante ne moo fi xew di jubbanti tamit lépp loo xamante ne lu jar a jubbanti la di yokk tamit lépp loo xam ne ngir jokk la kon ko ku ñaan yàlla kattanal ko te fay ko lu koy jotam liggéey bii nga xamante ne moom lañ teg ci ay waggam yàlla téeñal ko ba mu woyof te li nga xamante ne moom la kilifa yi séntu ñoom moom tamit yàlla may ko mu am ci lu koy jotam kon ñu sant rek mbokk yépp sant mbokk yi fi jaar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ñaan rek jox sëñ bi mu def ñaan incha